من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها wala yaxaafu uqbaaha sadaqallaahu al-aziim bismillaahi irrahmaani irrahim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin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 ci suñu jotaay bi wees gisoon nañ ci baabu ma yaqaw min an najasaati fi samani wal maa gisoon nañ ne buntu li nga xamante ne moom mooy sobe boo xamante ne dafa rot ci ab dax wala ndox maanaam ak ndox atte boobu lan moom mooy li nga xam ne moom mooy atteem ci sharia gisoon nañ ci ne imam az-Zuhri rahimahullah ak li nga xamante ne moom mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ak Muhammad ibn Sirin ak Hammad ibn Abi Sulaymaan rahmatullahi ala al-jamii mi nga xamante ne moom lañ wax ci yooyu mbir gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne mi ngi ci Muwatta bu imaamu Maalik rahimahullah imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari indi ko ci ñaari càllale càllale bu njëkk bi moom mooy bu euh, bu jaar ci Ismaayil ibn Abi Uways ñaareelu càllale bi moom mooy bu jaar ci Ma'mar ibn Iisaa ñoom ñaar ñëpp ñu jël ko ci imaamu Maalik alayhi alayhi rahmatu wa ridwaanul Maalik bi nga xamante ne moom moo jaar ci imam Muhammad ibn Muslim te moom mooy ibn Shihab az-Zuhri ak ci Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud mu jële ko ci Mawlana Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib mu jële ko ci sayyidat Maymuna bint al-Harith al-Hilali radiyallahu ta'ala anil jami' mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne dañ koo laaj mu ne su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin dañ koo laaj ci maanaam euh, kaña wala jannax boo xamante ne dafa rot ci ak dax maanaam ci bër ak yoo xamante ne dañoo yor at yooyu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne xuzuha wa ma hawlaha fatrahuhu na ngeen ko jël ak lépp li nga xamante ne moom mooy li wër loo ci moom te ngeen sànni ko euh, ci riwaaya bu njëkk bi mu daal ci teg wakulu samnakum te ngeen lekk seen ndax loolu moom mooy li nga xamante ne moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ni ki noonu gisoon nañ xadis bi nga abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xamante ne yenente mu ne kul kullu kalmin yaklamuhu almuslimu fi sabilillah am na ci beneen riwaaya mu ne wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi mu ne yakunu yawma alqiyamati ka hay'atiha id ta'inat tafajjaru daman allawnu lawnu dami wal arfu arful misk mu ne bépp képp koo xamante ne ku ñu ci yoon maanaam jullit bépp jullit bu ñu jam ci yoonu yàlla mu ne nag yàlla nag moom moo gën a xam ana moom la ñu jam ci yoonam mu ne lu dul ne yawmal qiyaamati day ñëw mel ni nga xamante ne noonu lay nekkee ci yar maanaam eh, kem li nga xam ne noonu lañ ko jamee woon jam jam bi di génne deret waaye deret jooju nekk deretu eh, maanaam melow yi nekk melow deret waaye xet gi nekk xetu misk loolu gisoon nañ li nga xam ne moom moo tax imaam al-Bukhari rahma rahimahullahu taala indi ko ci bunt bi gisoon nañ baabul bawli fil maa'i daa'im bunt maanaam mbéewal tuur ndox ci ndox moo xamante ne dafa sax dafa dafa sax waxoon nañ ñetti xeetu ndox yi nga xamante ne ñoom ñoo amoon ci bunt boobu te moom mooy almaa'u daa'im ak almaa'u raafid ak almaa'u jaari ndox mi nga xamante ne moom mooy ad daa'im moom mooy bi nga xam ne moom mooy bi sax boobu nag nga xam ne dafa am loo xam ne moom mooy mooy la lahu nab'un yu'razihi dafa am euh, benn nappe phréatique boo xam ne daf koy dundal loolu moom la ñuy wax ndox moo xamante ne dafa dal maanaam moom mooy comme lu nekk ndoxum teen ak yi nga xam ne ñoom ñoo yor àtte boobu waaye dafa dal dafa sax te boo xool da ngay gis ne yokkuwut waaye nag buñ koy tànk ci ngay gis ne maanaam day ndox mi dañ am leneen lu koy remplacer loolu moom mooy maa ut mu am li nga xam ne moom la ñuy wax maa ut maanaam moom mooy ndox mi nga xamante ne dafa sax maanaam dafa tag da mooy lu taa loolu moom mooy ndox moo xam te ne dafa tag dafa taa loolu deme nekk ndox muy nekk ci mbalka wala yu mel noonu am maa ndox mi nga xam ne moom mooy bii nekk ci piscine kooku maa ut daa im maa ut daa im la maanaam ngir ne piscine bi léeg daf fay nekk noonu euh, bu ndox mi wàññeekoo ñu daal di koy duyaat mu daal di duyuwaat maanaam ci suuf nga gis ne euh, daanaka du du du du jeex xanaa allahumma ba mu def ñu bëgg koo raxas waaye su dul loolu rek noonu lay demee maanaam loolu maa ut daa im la. am na ndox mi nga xamante ne moom mooy nekk ci mbalka wala yi nga xamante ne ñooy nekk ci yenn saw ndey maanaam yenn lakk yi yooyu noonu euh, kooku maa ul raakid la am na ndox mi nga xam ne moom mooy ba ndox daw moom moo tudd maa ul al maa ul jaari loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam opposé maanaam maa ul daa'im ak maa ul jaari maanaam moo tax mu ne laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'im mu firee ko ne allazi laa maanaam mooy ndox mi nga xamante ne du daw maanaam mu ne summa yaxtasilu fiihi sopp mu ne dafay soxla ku ko sangoo maanaam sopp daf ci soxla sangoo amma riwaaya bi nga xam ne moom mooy nahnul axiruuna saabiquuna xadis boobu nga li nga xam ne moom moo tax imam al-Bukhari indi ko fii waxoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi ñu daal di ñëw ci buntu mu ne baabun bunte ngi nii ma ida ulqiya ala wahril musalli qadarun aw jiifatun lam tafsud lam tafsud alayhi salaatu mu iza ulqiya suñu sànnee ala wahri ci ndiggal ci digg ginnaaw al musalli aji julli ji ab sobe maanaam qadarun muy ak tilim mooy lu salte aw wala boog ji jiifatun ay médd maanaam jiifa muy médd lam tu lam taf sud du yàqu alayhi ci moom sol du yàqu alayhi ci moom ak julleem maanaam lépp loo xamante ne lu sobewu la lu tilim la salte la wala boog loo xamante ne ci euh, euh, rab la jóge maanaam ñu jël ko sànni ko ci nit ki fekk mi ngi julli loolu du yàq julleem loolu nag dafay delluwaat ci masala bi nga xamante ne moom mooy ndax euh, sobe dindi sobe maanaam farata la waaw wala déet maanaam comme loolu gisoon nañ ko waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indiwaat ngir leeral ne maanaam mu mel ne li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg mazhabam la doon indi fii maanaam nga gis ne kon dañuy gis ne imam al-Bukhari moom ak Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo bokk mazhab donte ñeneen ñi ci des dàqonte wuñ ak loola maanaam ci ci lépp ci gépp anam waaye dinañ gis ne comme ni nga xam ne noonu la Maliki yi rahmatullah alayhim jàpp ne maanaam dindi deret ñaari possibilité moo ci am moom mooy ne farata la waaye nag ànd ak mën a dindi gi ak fàttaliku gi wala boog mu nekk rek ne dañ ko dafa nekk loo xam ne na mu akkada la maanaam lu ñu maanaam lu ñu feddali la waaye loolu ñeneen ñi ci des maanaam bu ñu yegsee ci xadiis bi dinañu wax ne li nga xamante ne moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di tegtaloowe maanaam ñoom dinañ ci wax li nga xamante ne moom moo ci seen tontu ci xadiis yi nga xam ne moom moo ci nekk in ci xadiis bi nga xamante ne moom moo ci nekk inchaa allahu taala mu ne wa nekkoon na ibnu Umar muy Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu taala anhuma maanaam mooy euh, comme li nga xam ne moom lañ ko gisoon moom izara a saa yoo gisee fii saa yoo gisewoon fii saw bi ci mbalaanam maanaam ci yéram daman deret wa huwa fekk moom yusalli mi ngi julli wadaahu def koy dindi maanaam daf koy dindi wa mada mu daal di wéy fii salaatihi ci julleem maanaam lool moom mooy lan mooy ne su fekkente ne mbir mi li nga xamante ne moom mooy euh, waxu Seydina maanaam jëfu Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhuma bii nga xamante ne moom al asar yi lañ koy dàqantele ngir a topp ak di settantal sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jëfam bii ak doxalan bii li muy tegtale moom mooy ne su fekkente ne tey damaa yore yére muy julli ma jekki-jekki gis ci sama yére bi deret wala boog sobe ana nan laay def maanaam lii daf koy wax maanaam ci kaw ci ñu xam ne comme ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum mi ñu jàpp woon moom mooy ne deret sobe la ngir ne su fekkonte ne jàpputoon ne du sobe kon wax jii daana maanaam dindi gi mu koy dindi du am sens ci biir julli rawatina nekk na ci biir julli kon loolu day tegtale ne li nga xamante ne moom lañ doon wax naan kaana naasu yusalluuna laa yazaaluuna naasu yusalluuna fi jiraahihim waxu sayyidina imaam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu boobu ak yeneen wax yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon ci buntu bi nga xam ne foofu la ne yooyu yëpp li nga xamante ne moom la ak ak euh, ne Seydina Omar radiyallahu anhu wa salla Omar wa jurhuhu yas'abu daman Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala dafa julli fekk deretam ji maanaam euh, jam-jamam bi mi ngi génnee deret ak yeneen ak yeneen wax yooyu fa ñëw yëpp day tegtalewul ne deret du sobe waaye lii moom mooy tegtale ne deret sobe la maanaam ne ñoom jàppuwuñu woon ne deret du sobe waaye dafa am li nga xamante ne moom mooy ak ak damu nazif maanaam deret bi nga xamante ne dafay jañu te mëneetu koo téye nga xamante ne même boo ko boo ko tey boo defoon pansement sax nga gis pansement bi xonk maanaam loolu muy deret joo xam ne mëneefu koo téye jam-jam léegi nii loolu duñ ne la feeg di dañul doo julli loolu moom moo tax ñu daan julli ci fekk ñi ngi amee seen ay góom maanaam loolu ci ñaar la maanaam soit day fekk ne góom bi wér na maanaam wala boog ñu ngi koy faj bu boobaa góom boobu noonu loolu faaw dañ ciy julli doonte deret gi mu ngi ci kaw loolu dañ koy jéggale maanaam buñ ko xësee ba raxas ba raxas li ko wër rek maanaam def ci pansement masalan loolu même bu dee deret ji dafa génnaat loolu dañ koy jéggale waaye am amma bu fekkee wala boog bu dee kenn tëju ko géej góom bi kenn tëju ko waaye dañ koo raxas maanaam nettoyer ko da nga def ci liñ ciy def maanaam mu nekk noonu ci kaw noonu loolu noonu maam ni mu nekkee noonu ndax du ñàkk mos deret ju ci wow wala yu mel noonu loolu itam dañ koy jéggale amma li nga xamante ne moom mooy deret ji go beneen bi nga xam ne dafay génn di deñ loolu ñàkk gee mën a téye moom moo tax ñu ngi koy jéggale maanaam ngir ne kenn mënta téye deret joojo waaye amma jëf jii nga xamante ne moom la koy moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nettali fii day tegtale ne maanaam deret ji ci boppam dañ koy génn dañ koy maanaam moom ci boppam bu nekkee taqee ci sa yére maanaam dañuy jàpp ne sobeel takk na ci sa yére léegi nag ndax dañ ko war a dindi waaw wala déet loolu la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo tax mu indi fii wax ji maanaam moom mooy ne su fekkente ne dañ koo da koo maanaam moom da daan dindi maanaam dindi gi nag ñaari anam lay amee bu njëkk bi moom mooy ma mën a dindi sobe bi nga xamante ne moom moo nekk ci yére bi maanaam maa ngi julli ma jékki-jékki gis gis ne sama yére bi kat am na sobe bu ci ne mm-hmm. bu boobaa su fekkente ne mën naa dindi sobe bi te fekk du ma de duma ma du ma ju du ma ginnaaw xibla bi te du ma moy xibla bi moom ma dindi sobe bi te jëf gi du bari googu bari bu boobaa loolu dana nekk loo xam te lu ma mën a def la masalan tey bu fekkente ne dama taxaw di julli ma daal di commencer di ne ah lii de war naa mën a dindi sobe bi ma ma gis euh, ma naan ndox nii ma damay daal di dox dem jëli ji ndox mi bu fekkente ne mën naa koo jël te du ma changer sama position bi ma nekkoon ci biir julli gi loolu mooy benn masalan su ma fekkee ma rukoo du ma dindi rukoo bi maanaam du ma jóg pour mën koo jël wala ma wa ma mu sujjóot pour def ko su ma fekkee ma taxaw itam du ma changer position taxawaay boobu maanaam du ma sëgg pour mën koo jël ngir ne su ma sëggee rek damaa rukoo maanaam ak yu noonu maanaam loolu moom mooy benn condition bi ñaareelu condition bi moom mooy ne euh, du ma mooy xibla maanaam loolu su amee bu boobaa damay daal di dindi sobe bi du jar may daal di may dagg sama julli loolu mooy benn bi ñaareel bi ci def moom mooy su dee loolu manta ne ñaareelu possibilité mi mën a ne moom mooy mu dindi yére boobu ci boppam maanaam waaye su fekkente ne mën naa dindi yére bi te sama awra maanaam awra yi bi nga xam ne moom lañ ma may ci julli ne loolu kat awra la warta feeñ hmm. ci biir julli bu fekkente ne loola man naa ko dindiwaale bu boobaa tamit loolu day daal di maanaam bu fekkente ne sama awra bi dootu du feeñ te ma dindi yére bi ma simmi yére bi bu continuer julli noona bu boobaa loolu mooy nekk tamit li nga xam ne moom mooy li ràññeeku comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci xadis bi nga xamante ne dafa soloon ay dàll te dàll yi amoon sobe du gis ne dafa dindi dàll yi continuer julleem loolu moom mooy ni nga xamante ne noonu la ñuy doxale loolu nag bu fekkonte ne mën na koo dindi noona lay def waaye ba mu ko mënula dindee loolu moom moo tax kon day daal di ràññeeku ci ñu daal di koy wàcce loolu moom la xadis waxu ki nga xam ne moom mooy sayyidina Abdullahi ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu eh, di junj wax ji nag al imam ibn Abi Shayba moom solo na ko te jokkale na ko eh, ci eh, ba mu yegg sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ci càllale goo xamante ne gu wér la mu ne wa qaala wax na ibnu ibnu al-Musayyib te moom mooy al imaam ibnu moom mooy Sa'id Sa'id ibnu al-Musayyib comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee rahimahullahu ta'ala dañuy wax Musayyab di wax Musayyib waaye comme li imaam Ahmad ibn Hanbal doon wax euh, euh, imaam Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah rahmatullah alayhima daa ko doon wax naan ko maa ngi lay maanaam damay bañ ñaanuk nitu yàlla dal la moo tax daal bul wax Musayyab del wax Musayyib maanaam. Euh, ndax ndax moom daf naan daf doon wax daf doon bañ ku ko wax euh, Sa'id ibn al-Musayyab maanaam donte noonu la tudd waaye da ko doon bañ da doon wax dee leen wax ibn al-Musayyib euh, kon mu ne washa mu ne képp ku mu wax lool nag man man man sayyabani sayyabahullah képp ku ma wax ibn al-Musayyab rek yow yàlla na la yàlla def noona maanaam mooy maanaam mooy ñu maanaam ñu beddi la gotti la ber la loolu noonu mu ne képp koo xamante ne daf maa wax ibnul Musayyab yow it yàlla na la yàlla def noonu maanaam te loolu moom la imam ibn Ahmad ibn Hanbal doon wax naan Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu taala naan ko ah te nga wax ibnul Musayyib rek ndax man damay bañ ñaanu nitu yàlla dal la maanaam loolu la bu dee wa Sha'bi mooy ah, am ah, ah, abu amr mooy amr ibn Sarahil ash-Sha'bi rahimahullah moom itam gisoon nañ ko ci taabi'i yu mag yi la bokk rahmatullahi alayhi nga xam ne jàng na ci juróomi téeméeri sahaaba radiyallahu taala anhu fekk na ci ñoom moom ñoom nee na iza salla saa yu jullee maanaam te euh, Sa'id mooy imaamu waa Madina nga xam ne bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi alayhi bokkoon maanaam nekkoon taabi'i bi gënoon a màgg ci taabi'i yi maanaam rahimahullahu ta'ala mu ne iza salla saa yu jullee fii sawbihi ci yéreem bi damun mm, wa iza maanaam su su dee waa waaji dee julli maanaam su fekkente ne dafa am kuy julli wa fii sawbihi te mu nekk ci mbalaanam ci yërim damun deret aw wala boog janaabatun janaaba maanaam moom mooy maniyu maanaam ngir jàpp gi mu jàpp ne man ñoom jàpp ji ñu jàpp ne maniyu sobe la maanaam te loolu nag gisoon nañ wuute ki nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi am aw wala boog li ghayril qiblati mu julli fekk fa mu féete woon du woon qibla aw wala boog te yammama mu daal di tiim salla day daal di julli summa topp nag adraka mu daal di daj alma a ndox fii waqtihi ci waxtoom yi laa yu aydu du baamu maanaam wax ji li nga xamante ne moom lay tekki mooy na su fekkente ni nit ki dafay julli waaye bi muy julli mu am sobe bu nekk ci yërëm maanaam ngir mën koo tënk mu daal di ci julli waaye ba mu paree la xam ne ndekete lii kat sobe daloon na ci sama kaw yëre wala boog mu muy julli waaye mu jublu feneen ku bokk ta xibla bi waaye maanaam bu boobaa loolu itam maanaam bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee sobe la maanaam mu ne boobaa du mu dokkoo yëpp loolu du bàyyi day day day du baamuwaat julli gi maanaam comme loolu te loolu teqantal boobu gisoon nañ ko ne loolu moom moo nekkoon tamit mazhabu maliki rahmatullah alayhim ah ne nit ki kon bu fekkente ne loolu da koo dal du baamuwaat julli gi loolu mooy benn euh, ñaareel bi ci def moom mooy su fekkente ne euh, nit ki dafa jublu xibla maanaam dafa jublu feneen fu bokk te xibla bi loolu tamit mu ne du baamuwaat julli gi waaye loolu ci chartu ci chartu su fekkente ne nit ki def na yitti gi war ci ngir mën a jub ngir mën a daj xibla bi maanaam masalan mu nekk foo xamante ne am na bu sol bu ko mën a orienter xibla bi faf bu sol bi ndekete dafa juum kooku bokkul wala boog mu nekk koo xamante ne dafa xool jant bi ak fi nga xamante ne moom mooy maanaam def na li mu war a def ngir diir ko waaye ni mu ko calculer moom ci la juume moo tax mu mooy xibla bi mu dummóoyu xibla bi wala boog mu nekk koo xamante ne laaj na ñi mu war a laaj yëpp ngir ne masalan muy bu nekk guddi guddi goo xamante ne dafa dafa dafa am euh, munta xàmmee daal maanaam munul def nee na nu mu xàmmeewee fan la xibla bi ne te it munul situer fan la fan moom mooy euh, euh, fan mooy penku fan mooy soow fan mooy man munul situer fenn bu boobaa ni muy def moom mooy mu laajte mu laajte waaye ña ko wax li lañ ko wax ñoom ñoo juum maanaam ku mel noonu nag maanaam kon def na li war a def ngir mën a xam ne fii mooy xibla wala boog loolu yëpp fekk ko ci waaye dafa nekk foo xamante ne masalan amul ku mu laaj xamul fii waaye mu def it ijtihaadam maanaam def xool li mu mënoon a jàpp ne xëy na loolu war naa mën a tax ma xam ne xibla yem mu daal di jublu feneen fu bokkut ak xibla kooku la ñuy wax ne du baamuwaat waaye bu fekkente ne kooku du deliwut noonu maanaam dafa toog rek ah gars yi dañu julli ah garaaw nañ julli rek rek daal di julli wala boog day neen day jéem a diir xibla waaye nam ko jéem a xoolee baaxut ngir ne moom moo deful yitte yi xam nan la ñuy xamee xibla ak yu mel noonu kooku moom faw day baamuwaat dégg nga ci biir julleem kooku day baamuwaat julleem léegi nag ki nga xamante ne tamit dafa tiim kooku tamit maanaam mu daal di julli. ndox ñëw maanaam fekk julli na ba pare julli gu mat kooku tamit maanaam du baamuwaat waaye bu maanaam moo tax ñi wax na dañu baamuwaat itam ci waxtu wi lañ ko wax waaye buñ jénnee waxtu wi loolu taxatul ñuy wax loolu moom mooy euh, wax ji nga xamante ne moom la al imam Muhammad ibnu euh, maanaam euh, al imam ibnu al-Musayyib maanaam ibnu al ak ki nga xamante ne moom mooy moom ash-Sha'bi rahmatullah alayhi ñoom loolu la ñu wax Euh, waaye euh, kon loolu maanaam moom mooy li nga xam ne moom la imaam al-Bukhârî bëmbëstalee mbir mi ngir wane li nga xamante ne moom mooy mazhabam maanaam mooy mazhabam mooy lan moom mooy ne euh, dindi sobe du du farata goo xamante ne dañ cee dogu maanaam farata la waaye su fekkente ne da koo fàttaliku wala boog ànd ak nga man ko maanaam moom noonu la ko jàppe comme li nga xam ne noonu la ko mbooloo mu bari ci fuqaha u Maliki wa rahmatullahi alayhim waaye xadis bii nga xamante ne moom lay indi moom fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñeneen ñi ci guru gurubu fuqaha u maliki dañ cee sukkandikoo ngir wax ne sunna mu akkada kese la waaye loolu dinañ wax li nga xamante ne moom la ñeneen ñi tontu ci loolu inshaa allahu taala imam al-Bukhari nee na rahimahullah bil isnad al-muttasil fi awwal kitab la haddathana abdan te moom mooy abdullah ibn usman ibn jabalata ibn abi rawad moo dàqantalam comme niñ ko gisoon mooy abu abdurrahman al-azdi Euh, moom al marwazi waa marwala moom euh, abdan rahimahullahu taala mi ngi génn adduna deux cent vingt wala deux cent vingt deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa al Bukhari rahimahullahu taala euh, moom moo soloo ci moom directement soloo na ci moom lu bari comme niñ ko mën a ràññewe maanaam boobu léegi ñu ngi gis abdan lu bare bare bari moom Euh, mu ne waaye imaamu muslim ak imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom ci intermédiaire rahmatullahi alayhim imam Ibn Maaja moom solowul ci moom dara rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala axbarani abi moom mooy sama baay moo ma nettali te moom mooy Usmaan ibn Jabalata ibn Abi Rawwaad rahimahullahu ta'ala ndax euh, moom Euh, moom mooy papay Abdaan waaye mooy papay tamit Shazan maanaam muy Abdul Aziz Shazan Abdul Aziz la tudd Abdul Aziz ibn Abi Rawat euh, moom euh, moom mooy seen ñaari baay ci ñoom ñaar ñëpp ay sëriñu imaam al-Bukhari lañ rahmatullahi alayhi kon moom siqala boo xamante ne ci taabii taabii la la bokk waaye am na ñuy wax tamit ne ci taabii yi la bokk rahimahullahu taala moom nag imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom solo nañ ay xadisam euh, ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam maanaam waaye day am intermédiaire bu dox seen diggante mu ne qaala an Shu'ba te moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki euh, al-Azdi rahimahullahu taala maanaam ñoom ñoo bokk askan moom ñoom Abdaan ak baayam waaye moom wa Basra du waa Marwa maanaam kon Ah, Shu'ba mooy Abu Bistam ñu ngi gane adduna quatre-vingt-deuxième ñu ne quatre ñeneen ñi quatre-vingt-troisième ñeneen ñi quatre-vingt-cinquième wala quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Ishaq te moom mooy as-Sabi'i turam nag mooy Amr ibn Abdullah ibn Ubayd mu ñu gën a siiwee ci dàqantalam bi nga xam ne moom mooy Abu Ishaq as Euh, al-Hamadani rahimahullahu taala mooy al-Kufi moom waa Kufa la maanaam euh, moom mi ngi gën a adduna vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kon téeméeri at la dund an Amr ibn Maymun bokkut ak Amr ibn Maymun al-Jazari kii maanaam biñu gisoon ci suñu hadith yee weesu maanaam ci bu ñu fàttali ko suñu jotaay bi yi jiitu am na Amr ibn Maymun bi nga xamante ne moom la ñu gisoon bokkut ak bii mm-hmm. ah, kii Amr ibn Maymun al-Awdi la rahimahullahu ta'ala moom kii kële kële ah, taabi'i la kii sax kii ah, taabi'i la waaye mu muxadram la maanaam kii siqat muxadram la ra maanaam mooy koo xamante ne fekk na jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon na jullit jamono jooju waaye déggewul ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dakkantalam nekkoon abu abdullah moom it waa Kuufa wala boobu dañ koy wax tamit abu yahya al-Kufi euh, rahimahullahu ta'ala moom dafa bari woon lu muy aj aj na téeméeri yoon maanaam Euh, rahimahullah maanaam dafa guddoon fan voilà euh, maanaam wala boog aj ak umra bu ko boolee voilà def na ko téeméeri yoon ak umra kon euh, rahimahullahu taala fekke na jahiliya maanaam musul tasa ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mook Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu taala anhuma ñoom ñoo àndoon dem Sham moom waaye gannaaw ga moom Kuufa la nekkoon rahimahullahu ta'ala al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah nee na abid ku wóor la koo xamante ne ku dëgër la dëgër dëgër la ah, te ah, moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ koo gërëmoon dañ koo bëggoon dañ koo màggaloon niki noonu ah, taabi'i rahmatullahi alal jamii mu ne an Abdullahi te moom mooy Abdullahi Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne waa Kufa ndax waa Kufa saa yu ñu jëlee baatu Abdullah Abdullah ibn Mas'ud lañ ciy jublu te waa Kufa Amr ibn Maymun al-Awdi rahimahullah moom mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom hadith mi tamit ñu ngi ci kutubu sitta maanaam moom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom it gisoon nañ ko moom mi ngi mooy Abu Abdurrahman moom tamit moom tamit dàqantalam Abu Abdurrahman la moom mi ngi génn euh, àdduna trent deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, waa càllale bi maanaam abdaan abu abdurrahman mooy dàqantalam euh, niki noonu bu ñu xoolee abu kii amr ibn maymun moom it abu abdurrahman mooy dàqantalam abdullah ibn mas'ud moom it abu abdurrahman mooy dàqantalam maanaam nga gis ne kon càllale gi am na ñett ñoo xamante ne seen dàqantal moom mooy abu abdurrahman rahmatullah radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne qaala maanaam eh, Abdullah ibn Mas'ud eh, moom radiyallahu ta'ala anhu eh, ci maanaam musnadu Baqi ibn Makhlad rahimahullah am na ci huit cent quarante xadis waaye imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moom konteel na ko ba huit cent quarante-huit xadis maanaam ñu gis ne kon musnadam mën nañ jàpp ne yegg na ci huit cent quarante-huit xadis euh, yoo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim bokk nañ ci solo 64 ci seen Sahih imam al-Bukhari wéetoo na ci 21 imam Muslim wéetoo ci 35 euh, dégg nga le moom kon loolu moom mooy xadisu sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na bayna ba ñu nekkee ci diggante ñun ak Rasulullah ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam fekk na ne yenente bay naa mooy fekk na ne maanaam mooy bay na maa maanaam léegi dañuy wax bay naa léegi ñu wax ne bay na am na nag ñu wax ne am na diggal teqantal bu ci am waaye euh, jege woon nañ maanaam maanaam mooy daal bi nga xamante ne to maanaam toll nañ ci diggante boo xam ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saajidun mu nga nekk aji sujjóot xaala maanaam mu ne xaa maanaam mu euh, indiwaat wax ji waaye mu ne xaa euh, maanaam mu mooy ne ñu ngi toxu dem ci càllale dem ci beneen càllale jóge ci càllale gi dem ci beneen càllale waaye ba fii ñoom ñoo ko bokk maanaam ba càllale geneen gi ñoo ko bokk waaye wax jii muy nar a indi nag ci càllale bi nga xam ne moom mooy bu mujj bi ci la koy wax li tax nag muy indi càllale geneen gi ci def ngir mën a wax wax bi loolu insha allahu taala dinañ ko gis bu ñu ñëwee ci geneen càllale ji qaala mu ne wa haddathani ahmad ibn usman te moom mooy Ahmad ibn Usman ibn Hakim ibn Zabyan rahimahullahu ta'ala moom dàqantaram nekkoon Abu Abdullah mi ngi génn àdduna deux cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy Abu Abdullah al-Awdi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala haddanaa haddathanaa Shurayh ibn Maslama te moom mooy Shurayh ibn Shurayh ibn Maslamata at-Tanuuxi rahimahullahu ta'ala moom Shurayh ibn Maslama mi ngi génn àdduna moom itam deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari euh, solo na ay xadis mag imam an-Nasa'i maanaam moom xadisam yi nekkum ci kutubu sitta Shurayh ibn Maslama bi maanaam boo demee ci Sahih ci Sahih imam al-Bukhari nga ko fay fekk turam ak ci sunan imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi jeex na doo ko fekk feneen rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne e, qaala haddathana Ibrahim ibn Yusuf te moom mooy Ibrahim ibn Yusuf ibn Ishaq ibn Abi Ishaq as-Sabi'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala e, bu ñu fàttalikoo càllale gi nga xam ne mooy e, Ishaq Ibrahim ibn Yusuf mu jële ko ci baayam Yusuf mu jële ko ci maamam Ishaq Abu Ishaq as-Sabi'i mës nañ koo gis mës nañ koo gis ci càllale goo xamante ne imam al-Bukhari da doon leeral ne sax euh, lii moom euh, euh, Muhammad ibn Abdurrahim xadis boobu nga xam ne moom la solo woon imam al-Bukhari doon leeral dig gi ak wir gi nga xamante ne ak sax gi nga xamante ne moom la xadis bi sax te tamit ci ne abu ne digg-digg e, e, e, am na ci maanaam ne Abu Ishaq as-Sabi'i dégg na ci mu solo xadis bi maanaam loolu wir wirun na maanaam loolu moom moo tax mu indi ko fii tamit dafay indiwaat dëgëral wax ji. waaye insha allah dinañ la wax ana lan moom moo tax mu indi ko maanaam indi eh, eh, Ibrahim eh, ibnu Yusuf rahimahullahu taala moom Ibrahim ibnu Yusuf moom mbooloo maanaam maanaam jamaa ñoom ñëpp waa kutubu sitta yëpp solo nañ ci moom ba mu des imaam ibnu ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam ba mu des imaam ibnu Maaja mi ngi génn àdduna 198e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an abihi mu jëlee ci moom nag dafa maanaam Ibrahim ibnu Yusuf wax dafa am ci moom ci ay mbiram. maanaam ñu maanaam borom xam-xam yi dafa bëri ñoo xamante ne dañ koo jam ne dafa desee wér amma moo tax imam al-Bukhari rahimahullah hadith bi nga xam ne mooy càllale bi jóge ci abdaan maanaam bi mu jëlee ci sëriñam boobu abdaan boobu dina ko indiwaat insha allah ca kanam waaye ngir dëgëral maanaam hadith bi moo tax mu indi ko maanaam ngir coow lu li boo yenn ci borom xam-xam yi di coow di wax ne Ibrahim eh, ibnu Yusuf dafa defee dëgër loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko nii maanaam indi indi indi càllale abdaan bi ci kaw ngir dëgëral ko maanaam di wane ne ak lu manti xew loo mën a wax ci sama raawi bi xadiis bi moom dëgër na maanaam loolu moom mooy loolu la ciy jublu Yusuf nag moom mooy baayam mooy Yusuf ibnu Ishaq ibnu Abi Ishaq as rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 157 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta an abi ishaq moom waxoon nañ ko léegi mooy as-Sabi'i mu ne qaala nee na haddathani Amr ibn Maymun moom mooy al-Awdi an na ne maanaam fii nii da ngay gis ne uh, an an nga xam ne mooy Abu Ishaq as-Sabi'i ngir ne Abu Ishaq as-Sabi'i mudallis la maanaam nga gis ne fii de gis nañ ni dégg na ko maanaam ci càllale gi ndax ada qaala dane may Amr ibn Maymun kon Amr ibn Maymun moo kon moo ma nettali loolu mooy benn ñaareel bi ci des beneen ñaareelu njariñ bi moom mooy Abdullahi bi leeral nañ ne Ibn Mas'ud la radiyallahu ta'ala anhu waaye du keneen maanaam càllale gi tamit loolu beneen njariñ la goo xamante ne gu mu am la mu ne haddathahu da koo xabaare waaye maam kon càllale gi moom mooy càllale yi nga maanaam euh, baat yi moom mooy baat yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci euh, ci càllale gu mu jógi amma càllale bi nga xamante ne moom mooy bi tàmbalee ci abdaan boobu insha allahu taala daan ci dina ñëw ca kanam insha allah mu ne xaddasahu kon sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moo ko nettali anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli di julli indal bayti fa jumaa ca ca ca kër néeg ba te moom mooy néegu yàlla bi kaaba gi moom moo moom moo tax ñuy jub ñu ciy jublu <coughs> maanaam kon di dinañ gis ne euh, tamit ci riwaaye bu njëkk bi ne jamono jooju da koo fekkoon mu sujjóot maanaam bi xew-xew bi muy nar a di am da koo fekk mu sujjóot ci biir julleem bii moom mooy wane ni dafa fekkoon muy euh, mu ngi ci biir maanaam voilà ci maanaam fii bii dafa préciser fan la maanaam ci kaaba ga la maanaam ci jumaay kaaba ga ca doon julli mu ne nag wa abu jahlin mooy abu jahl moom ñu saay saay boobu wa asxaabun ak ay àndandoo la woo ñeel ko julusu ña ngay toog hmm. maanaam abu jahl euh, bi nga xamante ne moom mi ngi euh, toog dégg nga fekk yenn maanaam moom ak gaayam yi ñoom ñu taxaw jàkkaarloo ak gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di julli is ba rek nag maanaam ñu jékki-jékki rek xaala mu daal di wax baaduhum lenn ci ñoom li baadu ñeel ña ca def ne ayyukum ana kan ci yéen yaji mooy dikkee. bi salaa ci butitu njurukaayu gëléemu maanaam jazuri gëléemu bani fulaan bu doom maanaam ñoom diw maanaam am na gëléem goo xamante ne dañ koo rendi woon butitu njurukaay bi nag maanaam wala bàq gi maanaam yooyu lañ jël dajale ko maanaam bàyyi ko ba nëbal ko lu war a tollook ñetti fan maanaam moom lañ ne ah waaw ana kan moo koy ñëw nag tuur ko ci saa ci ci Ah, ah, fa fa yadaahu bu ko defee mu tuur ko ala zahri muhammad ci digg ginnaaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag ah, dañ koo sàllalu iza sajada maanaam su sujjóotee maanaam mooy ba jamono ji muy sujjóot dañ koy bàyyi ba muy sujjóot rek ñu ñu ñëw xëpp ko ci kaw maanaam li gis ne noonoo gu metti gi nga xamante ne moom lañ ko noonoo woon sallallahu alayhi wa beneen bi ci des moom mooy ne def lu baax ci say kanamu noonu donte dañ koy diingat loolu yoon la maanaam ngir ne ñi bon ñoom ñi ngi def lu bon ci di ko fësal mm. ana lan moom moo war a tere ñi baax di def lu baax ci di ko fësal maanaam ma masalan ah fii nag yi non attention bul def lii ci mbedd bi bul def lii ci kii bi bul def lii ci bus bi bul def fekk ñi bon ñoom li ñuy def ñi ngi koy def foofu lan moo tere kon yow mii def lu baax nga def ko foofu parce que problème bi yëpp problème communication la mm. maanaam bis boo xamante ne ñu bon ñi ñu ngi nëbb maanaam ñu baax ñi ñu ngi nëbb seenu mbaax ñu bon ñi di fësal seenu mbon xamal nii bu ñu ci tegee tuuti mbaax day jeex mbon rek moo fi am loolu moom waaye bu fekkente ne kii di def li moom dafay ñëw taxaw ci di ko def ñépp di ko gis kii def lu bon moom euh, bu fekkente ne kii def lu baax ñoom ñoo gën a bëri ñu demee ba bëri rek ñuy def lu bon dañuy muñal mën dañuy daal di commencer làqatu waaye bu fekkente ne ñii def lu baax ñoom ñooy làqatu bu yàggee léegi ñuy def lu bon dañuy daal di fësal bu boobaa ñoom bu boobaa day ba pare dañuy gën a bëmëx ñi nga xam ne bi jañ ñi nga xam ne ñoom ñooy def lu baax ngir ñu gën a mën a làqatu kon mbir mi noonu dong lay daal di demee lu da lu baax nag daal di wëlbati ku nekk lu bon lu bon wëlbati ku nekk lu baax loolu kon mooy loolu ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaaba gi la la la doon jullee fekk xamoon na noonoo bi nga xam ne moom lañ ko doon noonoo loolu benn mbir la beneen bi ci def moom moom mooy ne maanaam yanu ngar dajjoo li nga xamante ne moom mooy ay xeeti coono ak ay xeeti nattu yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala jaarale ci noonu comme ni nga xam ne noonu la ko euh, borom bi subhaanahu wa taala waxe euh, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al insi wal jinn dégg nga yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura borom bi subhaanahu wa taala nee na euh, naka noonu noonu la ñu nattoo maanaam noonu lañu defee képp kuy yonent rek maanaam ak raw maanaam seen ndono itam noonu la ñu mel maanaam dañu am ay noonu ñoo xam ne ay seytaane lañ ay nit ak ay jinne ñoo xamante ne ay seytaane lañ maanaam ñoom la yàlla di def ne ñoom ñoo leen di noonoon nga xamante ne képp kenn ci ñoom dañuy commencer di déey seen mbo maanaam dañuy déeyante ak di jàllalante ay waxi caaxaan yoo xamante ne euh, maanaam yuy rafet nii ci biti la waaye yëpp ay caaxaan la ba pare nekk ay wor maanaam loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy xew moo tax ñoom ñi kenn ku ci nekk waxtaan ak sa morom maanaam nga gis ne bii nit nit a waxtaan seen morom seen biir waaye sikk nekkul ci ne am na seytaane bu nekk ci seen xel ak seen xol yi di leen di leen di leen digal yu bon yi loolu tamit dañ koy daal di mën a gis euh, moo tax mu ne fan baasa mu daal di jañu ashqal qawmi ci gën a texee di ci nit ñi comme ni nga xamante ne moom la Cheikh na jàng léegi idin baasa comme ni nga xam ne loolu moom moo xewoon ci waa Samud waa Samud seen ñoom it yent yàlla Saalih alayhi salaatu wassalaam euh, gëléem ga ka ko dem rend ji mooy ki gën a texee di ci nit ñi kii tamit ki nga xamante ne moom mooy kii jóg di def mbir mi kooku itam moom moo gën a texee di ci mbir mi moom moo nekkoon Uqbata ibn Abi Mu'ayt euh, alayhi min allahi ma yastaxiqu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo moom moom moo ne ah xaar leen man maay dem defi ji mbir mi mu ne ah, mu daal di jañu maanaam daal di jóg daal di dem mu ne fa jaa mu daal di dikkee bii ci moom maanaam mu daal di koy indi fa nazara mu daal di xool xatta mbéte sajada mu daal di sujjóot annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wadaahu mu daal di koy teg maanaam ala zahri yi ci digg ginnaawam bayna katifay yi ci diggante ñaari mbagg yi mu daal ko fay teg rek mu ne wa ana fekk man maanaam moom sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anzuru maa ngi xool mbir mi laa ughayyiru mënumaa soppi ci mbir mi shay'an dara maanaam mu ci dara ndax law ay bu fekkoon ne kaana nekk na lii ñeel ma ma maanaam euh, maanaam ne bu fekkoon ne am naa dara lu ma maanaam mën a atan aw xaj lu ma ci mën a xañ ay way aka neexoon ma am lenn rek loo xamante ne mënoon naa ko ci xañ waaye dara mënuma amul amul maanaam maa ngi jàkkaarloo mbir mi xaala nee na fa jaalu ñu nekk nag maanaam bañ ko defee ba sotti ko ko maanaam li tax lii moo tax imaam al indi ko ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon julli continuer julleem maanaam euh, fekk sotti nañ ci kawam loolu noonu maanaam kon moom moo tax fuqaha u mbooloo ci ñoom mooy ñi jàpp ne sunna mu akkada la dindi sobe sunna mu akkada la bokk na fii lañ teg te maanaam moom mooy ne euh, nit ki maadaama ne yenente bi sallallahu alayhi doon julli mbir mi sotti nañ ko ci kawam te gis na ko xam na ko te continuer na julleem quand même parce que sujjóot boo ci nekkee comme da doon julli sujjóot nekkul part nekkul étape bi mujj ci julli maanaam sujjóot benn étape la ci biir julli te loolu dagguloowul yeneen ci sallallahu alayhi wasallam julleem kon ci la ñuy xamee ni kon ndekete euh, sobe bi mu ngi woon moom te xam na ne mu ngi fii waaye dindiwu ko amaan na maanaam dëgg la ne ci yeneeni jamono doon na ko dindi waaye fii dindiwu ko hmm. li tax dindiwu ko nag mooy kon maanaam ci buñ xoolee seen gis-gis ñoom mooy ne la mu akkadal maanaam mooy ne yeneen jamono yëpp da ko daan dindi waaye fii gis na ni euh, julli bi moo gën a nekk farata mu yeggale julleem moo tax waaye su doon ne charte la ci maanaam dindi sobe comme li ñuy wax tahaaratul xabar charte la ci julli kon bu fekkonte ne lool la kon yenn saa doon woon mën yeggale julleem mi ngi mel ni tey bu njàppam tojoon maanaam musu jootoon njàpp li faj du mën a yeggale julli ji comme bu doon nag ne far sart la ci farata la ci kon doon mën a yeggale julli ji kon loolu moom mooy fi nga xamante ne moom la ñu tegtaloo hmm. am na li nga xamante ne moom mooy ne hmm. ñeneen ñi ci def li di wax moom mooy dañ naan am na ci tontu yu ñu tontu bu njëkk bi moom mooy ne mbir mi Makka la xewee woon hmm. maanaam comme Makka la xewee woon amaan kon dañ koo folli maanaam waaye xam ngeen ni woote woo folli loolu dafa xaw a jafe moom moo tax faw mu leer ne mbir yi taaruf am na ci maanaam moom mooy ak juyoo te mbir mi mënuñoo d'accord ci ne juyoo am na ci muy benn ñaareel bi ci def ñaareelu tontu bi nga xamante ne moom la ñenn ñi moom la ñu tontu moom mooy ne da ko daf dafa fekkoon ne manu koo dindi lool nag fuqahaa Maaliki yi ñoo koy wax maanaam ne de toute manu ko woon a dindi kon jarul woon muy dagg julleem maanaam yeneen fuqahaa Maaliki yi ñoom ñoo koy wax jarul woon muy dagg julleem waaye loolu itam dañ naan leen ah loolu de jar naa xoolaat maanaam. Euh, beneen bi ci def ñeneen ñi dañ naan leen euh, yóbbu ko mun amaan na yëgu ko parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu doon julli xolam maanaam day jeex takk ci boroomam subhaanahu wa taala loolu moom moo tax amaan na kon ba mu sëlmalee la ko yëgul ku mel ni fegam ndongoom yi te ndongo yu ndawam yi ku mel ni sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma moom la sotti ndox bu tàng mu nga xamante ne ba mu yuri yaram yuri yaram bi waaye bu mu jullee ba pare la yëg nit ndekete lakk sànn sotti nañ ko ndox mu tàng moomu waxuma la ak yeneen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam segam euh, Urwata nga xam ne maanaam ndongoy ndongom la maanaam moom la dagg tànk bi mu julli ba pare doog a ni maanaam dagg nañ tànk bi waxuma la ak bi sallallahu alayhi wa sallam kon ne ah kon yëg ko woon waaye loolu itam amaan na maa mu nekk lay xëy na dana jafe ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ay waxam ak ay jëfam loolu ak yoonal la sharia la kon loolu rek bu paree woon munoon maanaam lu tax leeralut ne ah waaw mais nag kon ne man yëguma ko woon moo tax waaye le fait que waxu ci dara loolu tamit moom mooy wane ne kon mbir mi ba tey day daal des ci sunni ya maanaam ay wax yu bari maanaam indi nañ ci ay lay waaye benn bu ci nekk dëgg-dëgg mënef na koo jàpp maanaam mënef naa nekk lu ñu lu ñu mën a jàpp ci ñenn ñi ñi mën naa nekk itam loo xamante ne xëy na jàpp gi day des waaye daal ngir rek dañ ko indiwoon woon ngir wane maanaam ni ñeneen ñi kenn ku ci nekk am na foo teg li nga xamante ne moom nga wax ci boobu masala wallahu taala alam moo daal di wax ne kon nag bi nga xamante ne moom lañ ko la ko lañ ko teg nag mu ne euh, fa jaalu qaala mu ne fa jaalu ñu nekk nag yadhakuuna di ree wa yuxiilu muy jañu baaduhum lenn ci ñeneen ñenn ci ñoom ala baadin ci ñi ci des muy dal ñenn ñi di dal ci kaw ñeneen ñi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo moo moo moo moom la gaa yi doon def keroog ah, moom nga xam nga loolu moom mooy mooy ni gaa yi di def rek ah, nga xam ne bu ñuy bu ñuy bu ñu defee ak seen njoom njombe seen musiba ba pare nga gis nag ñuy tooñ di di di di ree di kukkali comme li alquran wax inna alladhina ajramu min alladhina amanu yadhakuna wa idha marru bihim yataghamazuna wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihiina wa idha ra'awhum qaalu inna haa'ulaa'i ladaalluun maanaam ñooñu noonu la ñuy def maanaam mooy jombu ñaa jaamu li nga xam ne noonu la ñuy def mooy ñoom de dañuy ree di kokkali ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ñi dañ leen di ree di leen ko kokkali yadhakuna wa idha marru bihim bu ñu leen gim nga bu ñu bu ñu rombeel bu ñu leen rombeel sax yataxaamasuna ñu ngay ñu ngay piisanteeka di di di di di di di leen junj maanaam di leen wan ne ay sa gaa yi ay gaa yi gaa yi dañu dem gaa yi ah dëgg lañ moom gaa maanaam gis nga wa idha marru bi yataghamadu wa idha qalabu ila ahlihim qalabu ila wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihina bu ñuy dem delluwaat seen kër ya dañ fay delluwaat ànd maanaam nag di po di poyteefu noos waaw jàpp ne saa waay fi mu toll liñ def garaawul maanaam et na moos. ci ñu mel nii ñu ñu commencé leen di leen kokkali ak di leen tooñ wa idha ra'awhum suñu leen gisee qaalu ñu naan inna ha'ula'i ah gaa yi de la allunaw dañoo sànku maanaam ñoom noonu la ñu mel moo tax alquran maanaam delloowaat na leen leen bàyyi ba yawmal xiyaamati rek moo tax ba mu jeexalee aaya bi aaya yooyu fa mu jeexale mooy fal yawmal ladina amanu minal ah, minal kuffaari yadhakuuna yawmal xiyaam nag tey ñi nga xam ne nag ñoom ñooy wéy gëm ñi ñoom ñooy toog nag di wet di di di tooñ yéefir yi nag bu boobaa ñoom ñoo leen di ñoo leen di ree dégg nga kon loolu mbir mi maanaam dana wëlbatiku waaye yowmal xiyaamati la maanaam bu kenn xaar fii ci àdduna mbir mi wëlbatiku dana wëlbatiku de waaye yowmal xiyaamati moom dana leera waaye amaan na naa wëlbatiku ci àdduna waaye bul ko xaar ba bu ñëwul ngay am déception dégg nga kon nag mbir mi noonu la moo tax wa rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sajidun mu ngay sujjóot bi di yeggale sujjóotam laa yarfa'u yëkkatiwul ra'sahu boppam allah hatta maanaam nga gis kon ni nga xamante ne noonu la joxe woon gëdd jul julleem ak ni nga xamante ne noonu la ko joxe woon hatta mbete jaa at mu dikki ko Fatima maanaam Fatimata mooy sayyidat Fatimata radiyallahu anha di doomu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi ngi génn àdduna juste juróom benn weer ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi euh, Fatima az-Zahra radiyallahu anha ñu koy wax az-Zahra ngir ngaan maanaam sell gi nga xam ne moom la selloon ak laab bi nga xam ne moom la laaboon ni ko doon wax tamit al-batul maanaam batul euh, mooy ki nga xamante ne dafa bàyyi lépp yàlla delluwaat ci boromam moom dafa bàyyi lépp dellu ci yàlla consacré wu ci moom ci totalement kooku mooy al-batul radiyallahu ta'ala anha euh, fa maanaam mu daal di sànni. Euh, an zahrihi li digg ginnaaw maam li nekk ci gin ci ci ndigg li mu daat maam ci ginnaaw mu daat koy sànni hmm. sayyidna Abdullah ibn Mas'ud nag radiyallahu anhu lu tax réagir wul foofu mooy bu fa réagir woon dañ koy rajaxe parce que jaayi ñoom euh, moom du du bokkul ci borom doole yi hmm. ci ñu néew doole la bokk loolu moom moo tax réagir waaye loolu kon nga gis ne ñaari fois yooyu am na am na ñoo xamante ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum bu doon ñoom la danañu réagir am ñoo xamante ne xëy na loolu mënuñ cee réagir waaye nag naqarlu na ko maanaam ndax mi ngi koy nettalee ni da ngay gis ne vraiment lu ko naqare lay nettali waaye nag euh, loolu ngir ne moom it moom sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mooy ci njëkk a jàng alquran ci kaaba gi moom ba mu fa jàngee gi nga euh, euh, Abu Jahl daf koo jël da koo ci dënn da koo ba mu daanu bi mu daanoo daanaka dafa xëm ngir ne euh, métit gi nga xamante ne moom la àndaloon maanaam xam nga kooku euh, boobu sooratu rahman la doon jàng boobu lañu jàng di ko jàng ci kaaba gu bañ ko fa fekkee maanaam moom vraiment problème la maanaam moo tax ñoom li li li li leen dal ñun daluñu ñun mais ñun kenn duñu dóor kenn duñu saaga kenn duñu rey kenn duñu def dara li gën a metti li ñuy def mooy saaga ñu fekk fu ñu ko déggiwu loolu mooy benn wala ci ginnaaw écran benn wala ñaareel bi ci def moom mooy ñàkk kontaan wax ni daal dëgg-dëgg ci li ñuy wax kontaanuñ ci mais jeex na loolu rek moo ñu dal yow mais ànd ak loolu ñemewuñ wax dëgg subhaanallah ànd ak ñu njëkk ñi yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax sahaaba yi rabia ne leen mais yéen gars yi ñu njëkk ñi dañ leen daan déd ay ay ay peñe wu feer weñ tàngal ko di ko di ko di ko peñe seen yaram yi seen yaram yi di ko di di di di xolli seen deri yéen dañoo leen li gars yi def ñun dañu dara mais foo ñu fekk na non c'est que boo ko waxee noonu c'est que day indi coow c'est que gars yi dañu mer dañu kii euh, et cetera mais gars yi dañu mer garaawul amul problème voilà léegi maanaam mais dëgg moom mooy dëgg rek dëgg mënta soppi ko dégg nga mm-hmm. waaye nag ci xaal bi da ngay gis na kon Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu li ko teree woon a réagir maanaam lu mel noonu la dégg nga mu daal di wax ne euh, waaye yeneen bi mu ne xataa maanaam bi mu ko raxasee nag farafaa ci la yëkkati saxu boppam ba mu ko yëkkatee summa topp kaala mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci turu rafet ak melo yëkkati ku yi alayka waral na maanaam maa ngi lay maa ngi lay ñaan bi Quraysh ci wa Quraysh salaasa marratin wax ko ñetti yoon maanaam maa ngi lay ñaan Quraysh maanaam maa ngi maa ngi lay xam nga ñaa ñaan Quraysh maanaam mooy maa ngi ñaan Quraysh nga dal nga nga nga nga teg leen musiba ñetti yoon te yeneen bi sallallahu alayhi fii mooy première fois bu mu ñaanee bu mu bu mu ñaanee ci kaw ñooñu musul ñaan kenn yenente bi sallallahu musu ko def ah lu jiitu bi mbaa waaye nag da ngay gis lii dafa dem vraiment ci extrême loolu tamit moom mooy ne ku ñu tooñ bu fekkente ne tooñ bi dafa dem ba yegg yenn niveau yi day day day day daal di dagan nga mën a ñaan ci kaw kañu tooñ waaye nag loolu dañ koo tënk bu fekkente ne yéeféer la moom mën nga koo ñaan lu la neex waaye bu dee jullit la moom li nga xam ne moom mooy li yelloo mooy nga ñaan yàlla jindi ko te te soril ko tooñ bi moo tax ñaar yooyu dafa jara xam ne maanaam ab jullit duy dagan moom nga di ko ñaanal masalan yàlla na dem safara yàlla na nangam kii yoo déedéet yàlla na alku yàlla ko nangam déedéet loolu daganul nga ñaanal ko jullit déedéet ak lu la mën a def loolu daganul nga ñaanal ko jullit waaw maanaam loolu tamit jar naa xàmmee yàlla na alku yàlla na nangam yàlla na kii yàlla na ko yàlla rëbb yàlla na loolu kenn du ko a jullit dégg nga ah, léegi waaye tamit loolu ci ay circonstances la comme xam nga lii dafa extrême fekk dañ leen daan daj lu nekk ñi ngi ko doon daj lu nekk ñi ngi ko doon daj ci lu jiitu mu ne kon nag mu ne ko al maanaam ah, fa shaqa Euh, mu daal di xat xat alayhim ci ñoom is ba nga xamante ne daa ñaan na alayhim seen waral leen maanaam ba mu leen ñaanee yàlla maanaam ñaanal yàlla mooy lu positif ñaan yàlla mooy lu négatif maanaam ba mu leen ñaane yàlla mooy li nga gaa yi nga gis affaire bi metti leen maanaam moom benn lool mooy wane ne ñoom xam nañ yenente bi sallallahu alayhi te xam nañ ne lu mu ñaan day am loolu mooy benn ngir ne affaire bi looloo tax affaire bi tiital leen jaaxal leen nag nga ci saa si seen jañante yooyu ñu la jañante di yooyu gars yi arrêté parce que euh, comprendre nañ ne é nañu dégg nga mu ne xaala mu daal di wax ne wakaanu te nekkoon nañ yaraw na gis nañ ne an na ne wér-boor mooy ne daawata ñaan nga xam ne fii zalikal balad ci boobule dëkk mustajaabatu lu ñu nangu la loolu muy beneen mbir mooy ñoom da da dañ ne ñaan gu ñu ñaan ci dëkk bii mooy kaaba yi loolu lu ñu lu ñu nangu la maanaam yéeféer yi xamoon nañ ko loolu xaqiqa la bu mag yéeféer yi sax xamoon nañ ne ndekete mooy waa yéeféeru Quraysh yi ak li ñuy weddi weddi weddi yent bi sallallahu alayhi wasallam weddi yàlla xamoon nañ ni foofu moom ku fa ñaan yàlla nangu kon nag loolu waxuma laa jullit bu fekkente ne ñun dañuy wax ne ay jullit la te gëmuñu ne ñaan yañ fa ñaan nangu na moom loolu li ñuy tekk moom mooy nañu nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax yàlla yàlla loolu mu ne suma topp sama mu daal di tudd ya yeneen ci saa saa daal di commencé tudd tur nag loolu bokk na tamit ci li ñu jàngee ci léeg moom mooy ñaan ñetti yoon loolu lu baax la maanaam ñaan benn mbir mu nga répété ko waat ko ñetti yoon loolu tamit dafa bokk ci li nga xam ne mooy lu baax du am na yenn ñaan yi nga xam ne ñooy topp ci zikar yi ñu koy répété ñetti yoon wala bokk lu tool juróom-ñaari yoon wala juróom-ñeenti yoon euh, wala fukki yoon ak benn. mu ne moo tax ginnaaw gi su ma topp sama mu daal di tudd nag mu commencé tudd tur ne allahumma yow buur yàlla alayka maa ngi lay ñaan bi abi jahlin abu jahl wa alayka maa ngi lay ñaan utbata ibn rabi'a maa ngi lay ñaan wa wa ak shaybata ibn rabi'a maa ngi lay maa ngi lay ñaan alwalid ibn utba moom tamit wa maa ngi lay ñaan tamit umayyah ibn xalaf wa maa ngi lay ñaan itam uqbata ibn abi mu'ayt nga xamante ne kooku moom moo gënoon a texee dik moo gën moo def mbir ma kooku loolu lay moom la mujjee maanaam mu ñaan ñooñu yàlla waa adda mu daal di lim nag ak saabiya juróom-ñaareel bi waaye faram wax fas nee na waaye mukkalum mukkalum juróom-ñaareel bi mu ne kaala mu ne fa bi waat naa ci ak ànd ki nga xamante ci ki nga xam ne nafsi sama bakkan bi yadi yi ci loxoom la nekk te mooy borom bi subhaanahu wa lii tamit day tegtale ne borom bi subhaanahu wa ta'ala loxoom ci maanaam ci bakkan yëpp ci loxoom lañ ne mm. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koy faral di waate foo billazi nafsi bi yadihi wala foo billazi nafsu muhammad sallallahu alayhi wasallam bi yadihi maa ngi ña maa ngi waat ki nga xam ne sama bakkan ci sama loxoom la ne ci ci ci loxoom la ne sama ci loxoom la ne loolu tamit day tekkele ne borom bi subhaanahu wa ta'ala amul mm. ngir ne bu doon ne loxo bi euh, bakkan bi maanaam loxo maanaam bakkan ngir ne bakkan bi moom xam nañu ci jëmm ji la ne mm. su ci loxol yàlla la ne te bu doon ne loxol yàlla maanaam loxo la loxo la bu ñuy gis nii maanaam loxo la nii bu am jëmm et que bakkan bi ci la ne li muy tekki mooy kon day nekk ci bërëb mhm. loolu day tekki ne li muy tekki kon mooy day nekk ci bërëb te bu tekkee ne day nekk ci bërëb li muy tekki mooy mooy ne kon loxo bi moom ci suuf la ne mhm. waaye loxo ba nekkut ci kaw ak yeneen yu mel noonu maanaam kon yooyu yëpp day daal di dàq mazhabu maanaam mu ñi nga xam ne ñoom ñooy Euh, ñooy mujassima may nga xamante ne ñoom dañuy mushabbiha yi nga xamante ne dañuy saxalal borom subhaanahu wa ta'aala ay maanaam ak ak jëmm ci li nga xamante ne moom mooy euh, yi muy tudd ci meloom yi waaye lii melo la maanaam loxo bi baat loxo bi baatu melo la du du ñun liñ xam ci loxo en tout cas buñ koy faral di jëfandikoo moom mooy euh, benn membre bu nekk ci corps physique maanaam jëmm maanaam cër bu nekk ci yaram. waaye loxo fii tekkiwul loolu tekkiwul cër bu nekk ci yaram maanaam ngir ne tey buñ ne diw sàmba moodu mooy bras droit bi kenn tekkiwul ne sàmba jëmm la joo xam ne loxo ndeyjoor bi moom mooy moodu loolu kenn du ko wax maanaam lii li kon dañuy gis ne melo la bu nekk ci sàmba ba tax maanaam bu nekk ci moodu ba tax ñu tuddee ko bras droit nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo moom la bu ñuy wax mbir mi loolu tamit ci buntu aqida lu mat a bàyyi xel la ci mboolem melo yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa di tudd amul benn boo xamante ne ci yooyu noonu maanaam luy jëmmal jëmm la amul mu ne laqad maanaam ay xeetu tajalliyaat la ay feeñuwaay la ne laqad giñ naa ni ra'aytu lu dëgg-dëgg ra'aytu gis naa allazina ñi nga xamante ne maanaam ba mu waatee loolu tam day wane ne ci yàlla rek la ñuy waat kuy waat na nga waat ci yàlla boo munul waat ci yàlla nga bàyyi mm-hmm. loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale te képp ku waat ci keneen ku yàlla bokkaale nga maanaam bokkaale ak ci bokkaale buntu bokkaale lay dugg donte bokkaale gu ndaw gi ci lay dugg mu ne adda mu ne mu ne laqad giñ naan wallahi ra'aytu gis naa alladina gaa yi nga xamante ne adda lim na leen rasulullah ndawal yàlla leen sallallahu alayhi wasallam sarra ñoom ñëpp ñu daal di ñu daal di mab daanu fil qalibi ñoom ñëpp fil qalibi ca pundum teen ci teen ba qalibi badrin ci teenu badar maanaam keroog teen euh, badar boobu nga xamante ne fa lañ leen sànni woon loolu ñoom ñëpp ñu gën euh, fa ci li ci def insha allahu taala euh, ci maanaam li aju ci masala yooyu dañ ci ñëwaat insha allahu taala ci kitaabu salaa insha allahu taala dégg nga mu ne kon xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro cinq cinq cent vingt ci kitaabu salaat indi xadis cinq xadis numéro trois muslim indi na ci ñetti yoon ci xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-quatorze imaam an-Nasaa'i indi na ko ci xadis numéro trois ibn Hanbal na ko xadis numéro trois 3775 ak 3962 kon waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim ak imam Nasa'i ñoo ko solo amma imam Abu Dawud ak at ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' ñoom solo wuñ ko na qaala bil isnaad maanaam qaala nee na baabul buzaaqi baabu euh, buntu al buzaaqi mooy tuflit wal muxaati ak ngendaxit wa nahwihi ak yu mel ni ñooñu fi saw bi ci yëre maanaam nga gis ne fii day wax ne euh, ñendaxit Euh, ak maanaam li nga xam ne moom mooy euh, euh, tuflit maanaam ñoom lan mooy seen atte bu nekk ci yére moom ak ñandaxit ak tuflit ak yooyu dañ gisoon nañ ah waaw amma léegi mu ne mu ne al Buzzaq baabu mu ne kon kon loolu mu ne qaala Urwa te moom mooy Urwata ibnu Zubayr moom mu ne Urwata ibnu Zubayr radiyallahu radiyallahu ta'ala anhuma anil Miswar ak wa Marwan ak muy Marwan ibn al-Hakam maanaam wax ji gison nañ ko ci euh, kitaabul ilm mu ne xaraja gis génn na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, amma Marwan ibn al-Hakam moom lañ ci gisul woon moom mooy euh, ibn Abil As al-Umawi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala wa radiya moom mi ngi gane adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi génn adduna soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu moom lañ gisutul woon moom nag moom moo musul déggee dara ci yonent bi sallallahu alayhi ndax al-Hakam ibn Abul As bi nga xamante ne moom mooy baayam yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko dàqoon yóbbu ko Taayif na ko dem da ko da ko mu dem Taayif euh, ba mu demee Taayif moo tax ba bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna moom gisu ko moo tax déggewut ci moom bi mu nekk dafa nekkoon xale waaye moom mi ngi gën a àdduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay bi ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi ak ko ñoom ñoom euh, Abdullah ibn Zubayr ñoom ñoo bokk ñoo tolloo ñoom ñooy morom radiyallahu ta'ala anhum hmm. euh, moom nag euh, ba Seydina Usman radiyallahu ta'ala nekkee xalifa ci la ci la ñëw euh, bi nga xamante ne moom la Muawiya Yazid maanaam Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya hmm. bi mu génn bi mu génne na ci la waa Sham jaayanteeg moom moom ñoo woon ñeen waa Sham moom ci la nekkee xalifa diggante soixante-quatrième année ak soixante-cinquième année ci la nekk xalifa moom mooy euh, ki nga xam ne moom moo sos li ñuy ad dawlatul umawiyya saaniya maanaam ñaareel bi moom nag saxaaba yi radiyallahu anhum dañ koo fonkoon ku mel ne Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu da daan moom niki noonu dañ koo màggaloon niki noonu taabi'i yi tamit am na nag ñenn ñoo xamante ne ci ay ay historiens ñoo xam ne dañuy koy jéem a wàññi gëddëm ak darajaam waaye xaqiqatan Marwan ibn al moom siqa xaafiz la rahimahullahu ta'ala radiyallahu euh, maanaam kon moom muxadaram la maanaam ci muxadaram moo ne ko mën a boole am na sax ñu ko boole ci saxaaba yi radiyallahu ngir gis gi mu gis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye di giwut ci moom ndax booba xale la maanaam xaraja nee na kon xaraja nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn moom fekkiwu ko comme niñ la ko waxee mbir mi moom yenente bi moom Marwan fekkiwu ko waaye dañ ko koo nettali fa zakara mu daal di tudd al xadiis xadiis bi mu ne wamaata naxama maanaam fii lii moo tax mu indi ko maanaam mu ne wamaata nag xama waaye xaxtandikuwul annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nu xaamatan ak xaxtandiku maanaam illaa ludul waqaat maanaam bu tuflee dara rek ludul waqaat day rot fii kaffi rajulin ci ci tenku rajulin ak waay minhum ci ñoom voilà fa dalaka mu daal di jonj bi haa ci moom wajhahu xar kanam wajildahu ak yaramam maanaam képp koo xamante ne saxaaba yi radiyallahu noonu lañ doon def neen maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu tublee te euh, euh, moo tax waa Quraysh yi lool bokk na ci leen jaaxaloon maanaam musuñu gis parce que gis nañ buur yi ci def mais musuñu gis ku daan ànd ak nit boo ko def màggale ko ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni ko gaay mi màggale radiyallahu anhu moo tax dana mooy bu tublee rek balaa tur gi du dal dal suuf de gaay dañ koy teeru ak seen loxo yi daal di koy raayoo daal di raay seen yaram yu bu baax maanaam ngir barkeelu loolu maanaam màggaay googu euh, loolu nag euh, xaqiqatan euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo xaajaloo ci mbir mi am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne loolu mënatu la ne ngir ne dafa extrême ci barkeelu maanaam dafa yegg ci niveau bu extrême ci barkeelu waaye am na ci ñoo xamante ne rawatina ci muhaqqiquna yi maam ñi nga xamante ne dëgg-dëgg ci dañoo. am nañ maanaam euh, dañoo dugg ci xaqiqa mbir yi ci xaqiqa wax yi ba xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan moo taxoon ak secret bi saxaaba yi gisoon radiyallahu anhu secret boobu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam képp ku ko donn loolu day daal di continuer di yelloo ci yow waaye nag ngir tëj bunt bi moo tax doon duñ koy di def maanaam ngir tëj bunt bi balaa kenn ku ci nekk di ko woote woo ba pare ay xeetu exagération ak ay xeeti euh, naka la baat bi tudd Euh, hmm? waa dérapage am na ci am na dérapage am na ah déedéet mooy mooy di jiggi de mooy di di di di profité ci benn affaire di def loo xamante ne jaaduwul voilà comme niñ ko gisee comme niñ ko xamee ñun moom ay wolof lañ kenn du ñu nettali xeetu dérapage yooyu jarul ñu ñu koy préciser léegi nga waaye li nga xamante ne moom la tuf tuflit maam fii li mu ci doon wane mooy ne tuflit ak ñendaxit ñoom xaartandiku yooyu yëpp duñu sobe ndax buñ doon sobee kon loolu du kii ànd bu dee yenente bi la sallallahu alayhi wasallam loolu du day dàqu waaye nag bu doon même malgré loolu bu doon ne sobe la yeneen sallallahu alayhi wasallam dina ko préciser dégg nga loolu moom mooy li nga xamante ne moom la jublu ci wax ji mu ne qaala bil isnaad al muttasil fii awwalil kitaab li haddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al-Firyaabi bokkut te al-Bikandi ndax lan ndax ci Sufyaan bi bi te Sufyaan ibn Euh, euh, euh, Saïd mu loolu dañu maam al-Bikandi rahimahullah Abu Abdullah al-Firyabi Abu Abdullah al-Firyabi rahimahullahu ta'ala mu nga dëkke woon na ci Saam ci tefesu Saam nga foofu la dëkke woon mooy Abu Abdullah mooy daanaka daanam mi ngi génn àdduna cent vingtième mu ngi gane àdduna cent vingtième année ginnaaw ga daal sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari yi moom solo na ci moom directement waaye ñi ci def dañoo soloo ci moom ci intermédiaire moom mu ne qaala moom mu ne haddathana Sufyan te moom mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr as-Thawri rahimahullahu ta'ala mooy Abu Abdullah al-Kufi moom it gisoon nañ ko moom euh, imam Sufyan euh, ibn Sa'id as-Sawri mi ngi gane adduna quatre vingt dix ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam cent soixante-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn adduna ñu ngi ci kutubu sitta amma fii maam Sufyan am maanaam Muhammad ibn Yusuf bi al-Firyabi la ngir ne Sufyan ibn euh, na moom bëriwul lu mu soloo moom loolu mooy benn kon moom bu joyelee Sufyan rek Sufyan as-Sawri la fait que tamit mu nekk ne moom la te du ak biikan bi mooy ne Muhammad ibn euh, Yusuf al-Bikandi moom bu solowee lu ci ëpp ci Sufyan ibn na lay solo waaye xadis yi nga xam ne moom la Sufyan ibn na solo euh, xadis bii ni bokk ci maanaam kon dañuy daal di xam ne kon Muhammad ibn Yusuf boobu al-Firyabi la ek Sufyan bi ibn Sa'id as-Sawri la rahimahullahu ta'ala euh, an Humayd te moom mooy Humayd ibn Abi Hamid at-Tawil al-Basri rahimahullahu taala moom i gisoon nañ ko muy Abu Ubayda ñu ko wala Abu Ubayd ci dàqantalami al-Khuzaa'i Abu Ubayd al-Khuzaa'i al-Basri rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Anas te moom mooy ibn Malik radiyallahu taala anhu ibn Nadr ibn Damdam mooy Zul Uznayni sahabu Rasulullah Abu Hamza moom mi ngi génn àdduna 98 ngay wax 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom hadiis mi euh, tamit ñu ngi ci kutubu euh, sitta euh, radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki nga xamante ne moom ci muksiruuna la bokk te it moom an sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu bi mi am fukki at bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw Madinatu Munawwara muy xaadimu Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na bazaqa tufli na annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa ci yéreem mu ne tawwalahu guddal na ko ibnu abi maryama te mooy ibnu abi maryama euh, maanaam ci taalibi ci sëriñu imam al Bukhari la bokk euh, te moom mooy Sa'id ibn al-Hakam al-Misri rahimahullahu ta'ala di kenn ci sëriñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñu imaamu euh, al Bukhari rahimahullahu ta'ala hadith bi maanaam mu jëlee ko ci an ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom daf koo jëlee ci Saabit ibn Abi Nadra moom moo tax maanaam loolu moom moo tax mu ne euh, ne moom moo tax mu ne tawwalahu moom mu jëlee ko voilà dégg nga moom moo tax mu ne tawwalahu waaye euh, euh, ibn Abi Maryam moo xam ne mooy Sa'id ibn Hakam ibn Muslim ibn Salim moom mu ngi gën a siiwee ci ibn abi maryama al-jumahi muy abu muhammad nekk dàqantalam euh, rahimahullahu taala mi ngi gën a adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom imaam Bukhari rek moom moo soloo ci hadiisam euh, moom directement ci waa ashaabu kutubu sitta mu ne qaala axbaranaa xabaara nañu Yahya ibn Ayyub te moom mo Yahya ibn Abu Ayyub al-Ghafaqi Euh, muy Abul Abbas al-Misri moom it waa Misra la maanaam ñoom it waa Misra moom mi ngi génn àdduna 168e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu moom mu ne qaala haddathani Humayd maanaam nga gis euh, kon maanaam Humayd mu qaala nee na sami'tu dégg naa Anas maanaam euh, dégg Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wax maanaam nga ngir leeral ne Seydina maanaam ne ne euh, Humayd deful tadlis bi deful deful tadlis bi voilà maam dégg ko ci diggante ba pare wëlbatiku déggat na ko ci Seydina Anas directement loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral mbir mi mu ne nag an an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy na lan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na ci yéreem bi maanaam na ci yéreem bi maanaam loolu tamit day wane ni kon tufli ci yére maanaam bu amee itam ngir ne bu doon sobe la du ko ci def ngir ne après def ci julli te it yeneen bi sallallahu alayhi wax na ne boo kenn ci yéen dee julli bu bëggee tufli na tufli ci loolu daañu ko gis ci kitabu salaat allah na tufli ci bu mu ci kanamam ngir ne yàlla moo nekk ci kanamam bu mu tufli ci càmmo ci ndeyjooram ngir ne malaaka ñoo nekk ci ndeyjooram waaye na tufli ci yéreem wala boog ci ronu tànkam yi beneen bi ci des mooy bu la fekkee ngay julli nag tuflit boobu warul ata ànd ak kaddu ngir ne kaddu bu bokkul ci julli la te loolu day yàq julli euh, kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala bokk na ci xadis yi mu wéetoo ak bokk na ci xadis yi sayyidina Anas radiyallahu anhu nga xam ne imam al-Bukhari da ko wéetoo ak ci imam Muslim rahimahullahu taala euh, ci waa kutubu sitta imam Abu Dawud solowaat na ko ci xadis numéro 389 euh, imam Ibn Maaja xadis numéro 1024 Euh, imam Ahmad ibn Hanbal moom moo ko euh, imam Abu Dawud imam An-Nasa'i 308 imam Ibn Maaja 1024 imam euh, Ahmad ibn Hanbal 13066 rahmatullahi alal jamii xam naa kon ñu foofu insha allahu taala bu jotaay bi di ñëw ñu jeexal ñu jéema jeexal insha allah kitaabul wudu